ñëpp daal ñu ngi leen jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm xam ngeen ne dafa am rubrique bu bees rek bu ñëwati ci groupe bi ñi ñaax nit ñi yëpp ñu jëm ci jàpp nag groupe bi comme ni ma ko waxee nekkul ne Abdou Guèye rek la wala Moussa Mbaye la wala ku nekk rek ñaan na ko bu ko defee bu amee xel wala xalaat bu mën a doxal am mbir mu jëm ko proposé moom di ko organisé ñun ñëpp bëgg nañ daal bu demee ba nga xam ne lépp sotti na ku nekk rek am ci sa wàll ku nekk rek di doxal te man sax bu boobaa fekkente ne damay toog di déglu wala di proposé loolu dama ciy kontaan trop ku nekk rek am li nga xam ne yaa yoral sa bopp waaye gannaaw ba loolu amaguñu ko giseeguñu dajeeguñu incha allah ba séddale cër yi dañuy taxaw nag di jéem organiser ba baa ñuy gisee incha allah ba defal seen benn programme bu am solo ku nekk rek am loo téye <laughs> di ko dugal di ko def man nag ci loolu laa xalaat rek eh, di gisee rek eh, waxtaan li nga xam ne benn programme lay doon bi nga xam ne daal eh, par 15 jours ñu jéem a contacter kenn ci groupe bi ñu tuddee ko. Mm, jano bi jano bi day toog waxtaan ak jàkkoonte ak kenn waxtaan ko problème yi am ci àdduna ñu xamale ko mu xamale mu xamal ni moom mooy kan waaye tamit laaj ko yenn laaj yi nga xam ne dana dina lëmbee jamono ji ak rek orienté ngir rek jéem a jubal ci loolu sax lan def rek euh, ba tax ñi contacté ki nga xam ne mooy soxna Amina Dia ngeen ne ñu seetloo ne jamono ji daana mu indi benn rubrique bu ñu tuddee waxtaan euh, soxna ci wàllu li nga xam ne mooy violence conjugale di wax ci affaire ay li bodd gante yu mel noonu tam ñu bëri indi woon na ko fii mais développé ko bu ko woon bi ñaar la ci développé woon mooy benn sax mais dafa am ñaari parti yu mu defoon loolu lépp nag ci lan toogee xool ne danga ko jéem moo xew ngir nit ñi mën koo gën a xam bu ko defee mu xam mu xamal ñi tamit ndax xam na ne li nga xam ne moom am na ko ndaxte ku jàng la am na xelam màcc na ci yenn domaines yi lu ci loolu sax la ko contacté kon mbokk yi dañu ànd rek ñi teewlu rek li nga xam ne waxtaan wi nga xam ne am na ko bii moom du micro kese mais nag waxtaan la xam na xam na ne xel ña ngi koy woo ndax tàggu nañ ko laaj nañ ko ko bokkul ak micro kese waaye jano bi lañ ko tuddee jano bi incha allah jamono jii di ñëw bëgg nañ jël keneen ci groupe bi xam naa ne buy am noona noppi sax naa bàyyi noonu xam naa ne ki ma koy def mais nekkul nu micro caché rek dinaa ko woo euh, dinaa la woo pour ñu waxtaan ci benn mbir moom incha allah xam naa ko am na ku ma désigné ba pare mais waxaguma ko ko rek maa ngi jégalu nit ñi di leen jaajëfal bu baax a baax kon ñi àndal déglu waxtaan wi xam ne seq na diggante Abdou Gueye ak ki nga xam ne mooy soxna Amina Dia ñi laaj ko ay question mu tontu ñi ma fàttali bu baax a baax di micro caché nag waxtaan wu mu yëg la wu xam la mbokk yi kon ñu ànd déglu waxtaan woowu noonu jërë ngeen jëf. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة allo oui Abdou Gueye. ça va. naka mu yaa ngi ci jàmm. sant alhamdulilah. ça va alhamdulilah. désolé de dama dama dama gisul woon sa message bi. dëgg la dëgg la. waaw dëgg la kay sinon. naka mu. maa añ nga pare. waaw waaw. Hmm. <laughs> añ naa ba pare moom añ naa añ naa. <laughs> waaw maa ngi en forme bu baax moom. kon nag yaakaar naa <laughs> ci jàmm bu baax maa yàlla. lan nga ñuy wax bi ak sant bi. Euh, Aminata Dia. Aminata Dia mooy kan. Aminata Dia di doom ci Khalifa Mbaye ak Awa Diaw. Mhm. di sëtu El Hadj Daouda Diallo mhm. euh, nekk jeune entrepreneur. Mhm. Euh, am diplôme en gestion des ressources am tamit diplôme supérieur d'entrepreneur ménager. Mm-hmm. option gestion des entreprises agricoles. Mm-hmm. Uh-huh. léegi mën nañu wax dañ ne dëkk fële Mbalaxe fan mooy Mbalaxe. Euh, Mbalaxe mi ngi nekk région de Louga département de Linguère. Mm-hmm. ak Kayang-Yang. da euh, fii fi ñu koy ëmb ñu nekk ci Jolof. ci Jolof la nekk. waa Jolof la nekk. ok dëgg la nga nekk jeune entrepreneur. allo mm-hmm. allo. waaw waaw waaw a nekk jeune entrepreneur. dëgg la mu mel ni kon rek euh, surtout ñi nga xam ne nit ñu baax ñu fi njëkkoon a nekk ñi fi leen di tudd kenn mënu kenn leen tuddu tuddal ki nga xam ne mooy Khalifa Dia bu ngay wax ki nga xam ne moom mooy Khalifa bu mbalax bi. bu uh-huh. mu bu mu tudd bu mu tudd dëgg-dëgg pour ñu xamul xam ko. kan si loolu. Khalifa bu fi nekk jamono ji ngi nekk nii. Euh, Moussa Dia. Moussa Dia. Uh-huh. dëgg la kon sa maam di dégg ma maam ma ne kon sa maam mooy kan. El Hadj Daouda Dia. El Hadj Daouda Dia dëgg la kon nit ñu baax ñaa ngi foofu noonu. ñu ngi fa de ñu ngi fa bëri nañ fa. ngeen nekk jën yi nga xam ne yéen a soqee ko foofu noonu. Mhm. jamono bi léegi dafa doy waar nag. Mhm. ndaxte li nga xam ne moom la fi maam yi bay mhm. na ñu koy topp ba léegi. ndaxte <clears throat> liñ fi gis doy na waar ndaxte jukki yi ñu ngi changé. Mmh. pour yow yéen ñi nga xam ne dañ leen askan la ci soñ bi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo fi teg diine. Mmh. ñoo ko doxal. Mmh. yéen lan mooy su waru gar coono coono bi nga xam ne askan ñu ngi koy jànkuwanteel léegi yow yéen lan moo lan moo leen ci war yéen. ah ñun jën ñun ñun jeunesse bi ak yàlla boole ñu ñu bokk ci famille yoo xam ne ne ay euh, référence lañ. Euh, daanaka euh, avant may wax sax solution par rapport ak ça. dañuy wax ne suñu maam yi euh, mos nañ ko jënd. mos nañu wax na ni euh, àdduna dina am fenn koo xam ne dina fa toll. Euh, kenn du jëlaat rayukaay ci sa valeur socioculturelle kenn du jël rayukaay ci say maam da ngay topp jamono rek di dem ak moom. dëgg la gaa nee nañ di nekk jamono mais ñoom nee nañu woon topp jamono bi bu ëpp dina yàq loo xam ne ne maam yi bàyyoon nañ ko fi. Sëriñ Cheikh Al Maktoum yal na ko yàlla yokk leeram tax ñu ci barkeem tamit daan na ko wax koy déglu ay waxtaanam lu ci bëri loolu la doon wax kon man yaakaar naa ne euh, pour euh, bañ a bokk ci ñenn ñoo xam ne ne euh, ñooy nekk di dox ci jamono bi léegi xam ne ne amatuñu royukaay yaakaar naa ni sensibilisation moo ci ëpp politique la. lu tax ma ne sensibilisation parce que pour man sama philosophie mooy nit pour changer ko du ay gëdd. Mhm. du ay yuuxu. Mhm. du ay euh, xaste mais wan ko nan la waree doxee la. Mhm. benn philosophe bu mag mi ngi koy wax naan euh, man je j'évite de dire ne fais pas mais damay montrer comment faire je pense que ñun euh, jeune jeune bi jeunesse. bala ngaa continuer j'évite de dire. ne fais il évite de dire ne fais pas ça mais il montre comment faire. day day wax ne soo ko soo ko soo ko soo ko jëlee si euh, kàddu ko baax na mi ngi naan euh, man euh, duma faral di wax bul def lii bul def lii. Mhm. damay wan yoon bu ñuy jaar. Mhm. ba nit ki am lu mu bëgg. loolu la. léegi euh, pour ñun euh, je pense que loolu la ñu war euh, def ba jàppale nit ñi ñoo xam ne ne peut-être yoon bi ñu nekk yoon bi baaxul suñ nee baaxul dañoo am tamit suñ ko suñ ko teg loolu nañ leen di wane exemple rek di waxtaan ak ñoom di leen wan ne ñu fi nekkoon suñu maam yi ñu doon doxalee te doxalee boobu. Euh, réussite bu mu andi mooy lu mu jur di leen wan tamit ne suñu kilifa diine parce que Sénégal yàlla boole nañu ñu am ay kilifa diine yoo xam ne ne euh, fu sikkim lakkandoo rek yaakaar naa ne si moom lañuy tourné euh, ñu leen di gën a ñaax ñoom ñuy déglu seen waxtaan su fekkee ne nekkatuñ fi su fekkee ne yàlla def na ñoom ñu ngi dund ba léegi ñu ñoom wala ñu leen di invité si yenn euh, conférence religieuse yoo xam ne ne wala yenn waxtaan ñoom di tel kàddu bi nañ ko dégg mais tamit euh, di gën a wax parce que wax nga tànk ci say euh, kàddu mm-hmm. mais ñu bëri ñoo xam ne ne def defatuñu royukaay suñu cosaanu maam mooy xale yi xam na mag yi defuñu ko xale yi ñoo ko def waaw tamit euh, ñu jël xale yi tamit mm. euh, ñu dimbali seen moromu xale yi. parce que si wàllum euh, diggante si wàllum sensibilisation. Mm. nasaraan bi dafa am benn lenn loo xam ne ñu ngi koy wax mooy apprentissage par pair su ñu apprentissage par pair mooy si wàllum olof su ma ko liggéeyee te te tekki mm-hmm. mooy mm-hmm. xale bu ndaw ki mm-hmm. moom mun na waxal moroomu xale xale bu ndaw bi. koo xam ne ne bool bokk nañ ay âge di leen mën a comprendre ante peut mhm. voilà di leen mën a déggoo moo tax ma ne comme que jeunes yi ñoom ñoo fi ëpp mhm. euh, jël si yoon boo xam ne ne toppatuñu valeur yi suñu suñu maam yi kon na jeunes yoo xam ne ne ñoom xam nañ ne ne ñoom alhamdulilah ñu ngi topp lu seen seen maam doon def mhm. ñoom ñu jéem a roy ñoom ñu jéem a sensibiliser seen moroomu jeunes yi di leen yedd sans pour autant ñu leen di

Talla dafa nekkagul sama ambition rek. yàlla nag moo xam yàlla nag moo xam mais mais mais mais yàlla moo xam ku nekk yoon bu mu lay yóbbu. waaw ah. mais euh, nekkul sama programme nekkagul sama vision. laata woo ko sax. Mhm. Mhm. kon kon yow noo gisee politique bi nga xam ne moo am ci ji nga xam ne yaa ngi koy suivre doo ko def mais yaa ngi xanaa. ah maa ngi koy parce que mhm. ku nekk citoyen ku nekk sa dëkk yaakaar naa ne ñu yàlla teg war nga xool war nga war pour euh, xam dëkk bi di doxee. Mm-hmm. mais tamit pour xam yoon bi ngay aw pour développer sa dëkk. Mm-hmm. développer tamit sa bopp. Mm-hmm. maa ngi di xool donc sama xalaat ci politique bi. mooy bëri na coow dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Ah. mais je pense que ni coow bi euh, nekk ci benn boor rek. coow bi ci ñaari boor la parce que ci nee bi ñu nekk ci réew bi kese moo tax. ñu leen ci ànd tamit jar na ñuy wax ak ñoom parce que dafa am citoyen mooy ñun ñuy salaate dafa am ñu nekk ci pouvoir bi dafa am opposition kon yaakaar naa ne euh, su fekkee ne dañu ne euh, Sénégal politique bi dafa salte rek dañ ko jëlee ci benn euh, direction rek te loolu baaxul yaakaar naa ne nit sooy génnee kàddu sa jëriñ da nga ko war a xalaat xalaataat segi ko segiwaat ko moo tax man pour wax ne euh, Sénégal politique bi dafa salte loolu mënuma kaa wax dafa ne coow coow nag mais euh, yaakaar naa ne euh, politique bu ñu am ñu ngi koy rafetlu parce que suñu suñu suñu ay ñu nekk ci bopp réew mi muy opposition bi muy citoyen bi muy président yi ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu xool suñu kilifa diine di dégg suñu ndigal ñu ngi xool tamit euh, population bi li ñuy ñaxtu ñu jéem kaa dugal seen programme mhm. tamit euh, ñu ngi jéem a roy ci dëkk yoo xam ne ne ñu ngi développé wu ñu jéem a andi développement bu Sénégal mhm. voilà man en général loolu laa xalaat ci politique Sénégal loolu xalaat bu rafet la xalaat bu rafet la soxna bi mm-hmm. léegi yow si sa activité yi nga xam ne moom nga yëngu ak diplôme yi nga xam ne am nga ko mm-hmm. nan nga compté apporter soutien rek xale yi nga xam ne ñoom am guñu diplôme am guñu yoon bëgg daal nga euh, yegg foofu ñu sax ñu raw nga bëgg nga bëgg nga am nga am instant bii nii man euh, daanaka naa ko parce que yàlla dafa def euh, wàllum entrepreneuriat ba ma nekkee tout temps laa ko commencé ba ma amee euh, fukki at ak ñeent laa commencé di loo xam ne entrepreneuriat la leadership tamit euh, lu tax parce que dafa am fenn koo xam ne ne dama fa xalaat sama bopp koo xam ne ne bëgg naa fa àgg kon pour jàppale xale yi jàppale nit yi ci xam-xam bu ma yàlla may E, yaakaar naa ne commencé naa ko parce que 2013 ubbi benn organisation boo xam ne ne benn kuréel boo xam ne ne ci wàllum euh, pàcc dafa am ñetti pàcc. ci wàllu pàcc yi dafa am ñetti pàcc. voilà pàcc yi benn bi ñu ngi naan euh, lépp loo xam ne ne ndóol la ci Sénégal. ñu ngi jéem euh, di di di wut ay programme yoo xam ne ne mën nañuy xool pour ndóol bi dina dina dina dina dina dañ ñu mën kaa dindi. am na tamit beneen pàcc boo xam ne ne euh, ñu naan euh, emploi des jeune su ne emploi des jeunes mooy euh, jeunes yoo xam ne ne peut-être yàlla may na leen xam-xam mm. jàng nañ te mënuñu kaa amuñu possibilité liggéey ñun dañ leen di jéem a jàppale xool nan nañ leen di mën a xool dugal ci yenn entreprise yoo xam ne ne ñoom dinañ ci mën a bay seen waar Euh, am na tamit beneen euh, ñetteelu pàcc bi mooy euh, culture suñ ne culture voilà culture mooy suñ cosaanu maam te suñ ne cosaanu maam yemul rek ci cosaanu Sénégal mais tamit cosaanu Afrique parce que ñun Afrique la ñuy mooy ñetti pàcc yooyu man ci loolu laay yaakaar ne dinaa mën a jàppale nit yi ñu fi nekk tamit dinaa mën a jàppale suma réew mu mu dox tamit euh, jàppale Afrique tamit mu mun a xool ci moom lu mu moom mu jëm sa développé yaakaar naa ne ci loolu. Mhm. mais léegi de mhm. question direct la ñuy ñëw. Mhm. groupe Sope Daba bokk nga ci. waaw maa ngi ci <laughs> yàgg na. ngi def euh, benn émission chaque chaque jeudi maanaam waxtaan soxna Amina Dia ngay ñëw ci waxtaan am solo. Uh-huh, dëgg la dëgg la am na ñaari thèmes yoo yoo fi indi wax dëgg naa violence conjugale nga traité ko ba mu normal man sama parole saa yu ma ci wéete moom sax ma koy dégluwaat du am solo ah rafet na rafet na kontaan naa trop jamono jamono ji dañoo gis ne da nga da nga koo bàyyi lu tax defatoo ko uh, du ma ne sax dama kaa bàyyi mm-hmm. uh, dafa fekk ne nit ku nekk Euh, voilà yàlla da lay euh, bindee nga nekk ci ay mbir. Mhm. te suñ nee mbir mooy euh, occupation familiale ci kër gi. Mhm. mooy sa liggéey tamit yoo xam ne ne jàmbur ñoo la koy sant na leen koy defaral ci ay kàddu. Mhm. tamit am na occupation yoo xam ne ne yow ci sa jëmm bopp yow yaa koy mooy sa développement personnel. parce que occupation bopp surtout loolu lépp yàlla mun na la ko teg muy feebar muy lépp mun na laa dal te jamono yee paase dafa fekk ne euh, jot bi moo bëriwul woon waaw moom ma ko may doon kon léegi jot bi waaw est-ce que compté nga compté nga pour reprendre rubrique yi nga doon def loolu kay amul benn problème incha allah xajul kañ nga ko bëgg a doon Eh, eh, dina incha allah dinaa xool sama planification amul benn problème eh, mais maa ngi ciy xalaat nag chaque jour. maa ngi ciy xalaat chaque jour. xaar am na tamit yoo ma lancé wu ñu bëri yu am solo yi nga xam ne traité goo ko mais nag ñu ngi koy xaar bu baax a baax. incha allah rabbi incha allah rabbi dinaa ci dinaa ci ñëw bàyyi ma leen. jërëjëf soxna soxna si am na jëkkër. déedéet. lu muy xaar. <laughs> ah yàlla. yàlla mais bëgg na. <laughs> ah. mu ne mais bëgg na. ah xaw ma man man may xaar yàlla. ma xaaj yàlla mu boole ma koo xam ne ku gën ci man laa. Mhm. ak koo xam ne man dinaa gën ci moom. est-ce que est-ce que amul ñu ñëw nga leen di dàq. déedéet euh, man euh, meluma noonu yoruma jikko boobu. taamuloo. voilà tàmmuma ko peut euh, am na ñuy ñëw euh, jikko yi du bokk. du bokk nga euh, loolu da ngay ku nekk da ngay dem sa yoon du mun a sax du mun a li ñuy soxla sax du mun am parce que jikko yi bokkul jikko bokkul. am du en am. sa plat préféré ban man spaghetti. <laughs> loolu rek lekk loolu laa bëgg moom sax laa lekk sànq. Eh! loolu loolu lan moo la gën a neex si nit ci ban jikko. ah. ban moo la gën a neex nit. nit ku nite. mooy kan. man na nga nite rek euh, nit koo xam ne ne euh, lépp looy xalaat a xalaat sa bopp rek di nga xalaat euh, keneen. Mhm. voilà nit ku nite koo xam ne ci dëggu man ñaar jikko yooyu moom ñan nga si xam li li ma nga si xam ne xam nga leen si euh, xam xam naa si sëñ Moustapha. xam naa ci El Hadj xam naa si Abdou Gueye. ma si boole bu ma xam naa si soxna am soxna ku soxna société xaw ma fàtte naa tur bi. ñaar ñaar nga xam ñaar nga xam si groupe bi. Euh, déedéet xam naa si Abdou. Abdou Dia ah, Abdou Dia waaw non non Abdou Dia xam naa si Diarra Dia euh, xam xam naa ci xam naa de xam naa ci ñu bëri macha allah xam naa leen ñoom ñëpp sax ah, gën a dugg nag bu ko defee nit gën la xamante yoo xam naa man sa potentiel léegi nag del gën a dugg. incha allah rabbi amul benn problème incha allah. benn dénkaane booy dénk rek euh, may dénkaane rek mooy euh, sama kàddu moo mujj. Euh, di leen jëgam te tamit euh, di wax euh, lenn loo xam ne ne démb dama ko dama ko dégg ci benn conférence bu ma demoon te loo xam ne ne tamit lu ma doon wut ci conférence bi loo xam ne ne nekk na ci ma fekk ko foofu Iran Ndao moo ko doon moo ko doon moo ko doon def mu wax ñett ñoo xam ne ne ñett jikko yoo xam ne daf dafa war a am ci nit mooy nit dafa war a voilà am xam-xam bu bëri am tamit euh, yar tamit euh, am tamit euh, nite tamit mu nite ñett yooyu ñett yooyu la wax kon maa ngi wax ni tamit ñu ñu bàyyi ci seen xel tamit di wax tamit sama mbokku jeunes yi que dëkk bi lu ñu métti métti métti métti métti nañu bañ sikki lakkandoo nan la ñuy wax ku nit a yuuxu da ngaa loolu la wax kon euh, bu dëkk bi métti métti métti nañ bañ leen di dugal fenn foo xam ne ne waxuñu faa parce que ci réseaux sociaux yi dañuy dégg nit koo xam ne ne day métti ñëpp yuuxandoo di saaga nit ki te xamoon ki ngay saaga ah, dafa am waajur dafa am ay njaboot yu mu ci këram amaana tamit ci ngay saaga lenn loo xam ne sa wërsëg ci la nekk amaana tamit ci ngay saaga ëllëg yàlla dina def da ngeen jàkkaarloo nag soxla ko wala moom la kon daal na lépp rafet loolu laay te ñu jéem a bañ a ku nekk xool sa bopp ñu xool lépp loo xam ne dina jëmale na lenn rek kay laay ragal instant bi enregistré naa ko mais dama ragal mbaa amul problème en tout cas daal waxtaan yi am na solo trop trop trop. <laughs> du am problème incha allah rabbi du am problème. solo du am problème grincé mais bu grincé wul moom toj nga ah gis <laughs> nga yaa ngi tooñ après dinaa la waat jërëjëf incha allah amul benn problème bokk bokk incha allah مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك mm, jërëjëf soxna Amina yaakaar naa ne mbokk yi déglu ngeen ko ba pare lu lépp lu mu wax muy njëriñ nañ koy jafe di ko jaajëfal di ko ñaanal moom it yàlla projet yi nga xam ne sumb na ko mu yeggale ko ci jàmm di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñoom it sumb ay projet te yeggagul yàlla yeggali ko waaye di leen jox dig daje ba fi ak 15 jours incha allah ak seen beneen invité muy janoo bi incha allah kon mbokk yi lii moo doon seen premier numéro rubrique bii di. jano bi ñu seqoon ko ak ki nga xam ne mooy soxna Amina Dia kon di leen jox di daje ba fukki fan ak juróom incha allah jaa ngeen jëf ilayya wa mutahhiruk ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى